julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox njub jox leer ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yàlla ñu yàlla defal jub ak juboo sell ak sellal yàlla ñu ko yàlla defal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu fàttali rek ne ñu ngi war a tëj nag wax dëgg yàlla bunt boobu nga xam ne moom la ñu jëloon jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukkeem bu rëy boobu di al isra wal mi'raj yàlla may ko mu tukki tukki suuf tukki tukki kaw te yàlla defal ko li gën a jafe mooy mu def ko ak jëmmam yonent yàlla Muusa moom moo ñaanoon boroomam ne yàlla mu may ko mu dajeeg moom ci jëmmam yonent yàlla Muhammad nag ñaanul loolu te yàlla defal na ko ko mu dem gise ak boroomam ci jëmmam moo lay wan ne yonent yàlla Muhammad kenn mënul takk fu darajaam yam ku yàlla nattu rek nga réere daraja yonent yàlla Muhammad mooy tax ngay laam laame ndax ci jëmmam la dem wala ndax ci ruuxam la dem waaye dem ci ruugi kay nekkul sax lu ñu war a bind parce que du doon kéemaan su boobaa waaye li yéem yépp mooy demuk yéen yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci boromam ci jëmmam yàlla def na itam keroog wax nañu la ko fa borom ba jox ngir mu jox ñu ko mu nekk suñu yéegukaay ñun tamit yéen ci yàlla muhammad waaye keroog wax na ni li ko yàlla jox mu jox ñu ko muy julli dafa am ay waxtu waxtaane woon ne waxtu yooyu yëpp keroog parce que waxtu charte la ci julli su amul julli mënul am waaye bu amee nag du tax julli wér nag waaw foog nga julli ba pare maanaam su ko defee bu waxtu wi teewee julli mën a taxaw kon keroog waxoon nañu waxtu yëpp waaye li ci am solo mooy ñu gën ko sàmm rek di fonk loolu di ko def ci waxtu yi ko boroom bi bëgg parce que loolu mooy leeru julli nee na ba tey mu continuer tey di wax julli ci boppam ginnaaw bi ñu yàlla waxalee waxtu yi nga xam ne ci lañ ko war a def nee na ci boppam nag waaye mu ne fa yaa ibadallah ittaqullah wanzuru ma dafaa ankum nabiyakum min almashaqaat wa xaafidu ala alsalawat mbokk yi nee na xool leen rek li sang bu tedd bi daj te gox yu sell ya mu demoon di leen fa défendre ci lépp luy coono nar a ci seen kaw juróom fukki julli mu ne caag moom ne caag moom ba mu desal ci ñun juróomi julli nee loolu war na tax ñun tamit ñu def yitte bu baax def coono ko juróom yi mu indi ñu fonk ko bu wér nee sunu borom subhanahu wa wax na ci alquran ne xaafizu ala salawaati wa salaatu alwusta wa qumu lillahi qaanitiin nee na ngeen taxaw julli na ngeen julli na ngeen julli na ngeen ko toppatoo julli juróom yépp nag bul ci segg benn rawatina nag li ñuy tuddee salaatul wusta nga xam ne détail bi bari na lool ci boroom xam-xam yi mooy yukk julli mooy julli gi nga xam ne bu la yàlla baaxee nga dajee ak moom daanaka sa lépp baax na sa diggante ak sa boroom mooy la réeroon ñépp moom la la yàlla di dajalee te su boobaa te lépp baax salaatul wusta nag ñu werante ci lool yaa naan ci julli suba ñu ne takkusaan ñu ne timis waaye li am solo mooy nee na nga fonk juróomi waxtu yépp du ñàkk benn jamono bu ñëw di nga dajeeg moom am na nag ñu ne ci jamono yi lay dox par période lay ñëw yàlla mën na la dajale ak moom moo tax jullit bi saa yoo ba waxtu wi jot nga yëg ne sa yaram sa yaram a ngi diis seetaan ngi lay mën fippul nga julli julli nga xëy na boo mooy sa salaatul wusta waaye sama yaram bi dafa diis naa xaar ba dal ba waxtu wi jàll amaan na moo nekkoon sa wusta nga ñàkk ko ba faw li des ci sa dund booy julli ba jeexit mën na am dootoo daje moom ci ngay gis nit ku julli ba faatu te fekk lu bare taxawagul ci diineem nu nañu ci yàlla musal nag mais yonent yàlla Muhammad nee na man xafada alayha kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaatan yawma alqiyaama nee na ku fonk julli wattu julli toppatoo julli di sàmmanteeg moom ci waxtu yi ñu ko war a defee nga di ko fa def sàmmanteeg laaj gi mu laaj charte yu julli laaj yëpp nga di ko joxe yonti yàlla Muhammad nee na yawmal qiyaam yàlla dina def ci yow leer dina def ci yow lay wu mat sëkk woo xam ne boo fa taxawee doo jaaxle dina def ci yow mucc goo xam ne li li nit ñi di tiit yépp yow bu ëllëgee di nga tàqalikoo tiitaange googule waaye yonent yàlla Muhammad nee na salaa képp ku ko wattuwul fonkoo ko toppatoo woo ko nu la neex rek nga koy defee nee na yowmal doo fa am leer doo fa am lay doo fa mucc te daañu la booleeg saay ñeenti saay saay yii may waaji lim yow ak ñoom la ñuy boole takkalante dugal leen safara ya gën a suufe nee jiit jiitu ca firawna topp ca hamaan topp ca qaaruun topp ca ubay ibnu xalaf nee na ñeenti saay-saay yi la takkale ak ki nga xam ne fonkul julli toppatoowu ko amu ci soxla moo tax nee na maa ngi lay dénk yow mbokk ci yàlla da nga yëg ne am na li salaati nuurun yi julli am na leer gu màgg gu nekk ci biiram nee na na nga ko xencu nga jot ko waaye nag wala yanaaluhu illa alxaashi'uun nee na ñii toroxlu ci biir julli rek ñoo mën a jàpp leer googule ku dul toroxlu ci julli nu la neex nga julli fu la neex nga xalaat nee na dina julli ba faatu waaye munul jàpp leer googu nekk ci biir julli te ku mu xas tàbbi ci sa xol am nga afa man shara'a allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nuurin min rabbi nee na su ko defee leer googu pour nga am ko nee na foog nga nangu di toroxlu ci biir julli nee su nee na nee kon nag maa ngi lay dénk toroxlu ci biir julli ndax julli tanha anil fahshai wal munkar julli dafay dindi bépp ñaaw téef bu nekk ci doomu aadama nee julli da koy dindi nee na julli dafay dindi lépp lu nu sib ci jëmm ak ci ruux julli da koy raxas ba mu set nee kon nag maa ngi lay dénk nga soxoo loolu di toroxlu ci biir parce que nee na bi sababil xusuu'i nga ko mën a amee nag nee na ci kaw nga nekk di toroxlu ci julli moo tax julli di mën a raxas lépp luy ñaawteef ci yow di mën raxas lépp luy lu ñu sib ci sa jëmm ak ci sa ruux nee na mbokk ci yàlla maa ngi lay dénk fa ida atayta ila salaati fa farrix xalbaka min addunia wa ma fiha waaw boo a boo jëlatee engagement ba dugg ci julli nee na na nga fexe ba vider sa xol ba mu set wicc ci àdduna ak lépp lu nekk ci biir àdduna nga xam ne julli yombul parce que boo ko vider wul julli woo waaw ndab lu fees dell mënoo ci defaat dara loo ci defaat day tuuru boo tax aji julli ji war na xam lu tax ñu taxaw di liqaam nga vider sa bopp ba mu set nga fas yéene teewlu li nga dëgmal wastaxil bi muraqabati mawlaaka nee na nga yitte woo sa yitte yëpp di nekk jàkkaarloo bi ngay def ak sa borom fii tey kenn ku nekk di fuglu sa morom nee na fuglu bi ngay def sa borom tey ne la ëppal solo lépp luy àdduna ak lu ne ci biiram nga génn ko ci sa xol ba mu set wicc nee na yàlla mi nga xam ne tusalli li wajihi yaa ngi julli ngir jëmu yàlla parce que foog nañ ne kenn julliwul ngir kenn su fekkee yàlla rek moo tax nga nekk di julli nee na war nga fexe ba boo teewee nag nga vider sa bopp lépp lu dul yàlla nee na sa bopp ak sa jëmm borom subhanahu wa taala waaye wala tadruke cheytaane yalabu bi qalbik bul bàyyee cheytaane sa xol mu nekk ci sa biir xol di fo di la andil ay caaxaan xam nga ne magum jëmm taxaw di di julli cheytaane di ko indil ay football ci biiram di ko indil ay bëre di ko indil ay marché ci magu jëmm kii mi ngi lay folo moo tax nee na bul bàyyi cheytaane muy football ci sa biir di bëre ci sa biir di teg ay teg ci sa biir lankal nga génne ko ci sa bopp soo ko deful nee na xatta yet mi sa xalbaka dafa dem ba effacé sa xol bi xañ la li ñuy tuddee allazatu anwaaru salaat bànneex yi nga xam ne leer yi nga xam ne moom la ñu la wax sànq ne la ñu ngi ci biir julli nee na daa fexe ba mëdd la ko sa xel sa xol dootu ko mën a jot parce que nee na dafay suul sa xol yàlla ñu ci yàlla musal nee na nga góorgóorlu bu baax nee na wal muminu ida qaama lilsalaati arada bi qalbihi an kulli ma siwa allah nee na wal muminu julli dëgg dëgg aji gëm moom su taxawee di julli nee na dina génn ci xolam lépp lu dul yàlla foofu nag dina baax lool nga am kilifa mu gide la tàggat la ba nga yore xel moo xam ni xam na leneen lu dul àdduna kese ba nga yore xol boo xam ni xam ne leneen lu dul àdduna kese parce que xel mu xamul lu dul àdduna xol bu xamul lu dul àdduna mënul xalaat lu dul àdduna moo tax nit ki foog mu waajal boppam bu baax nag jéem a defaru defar xelam yore lu aqlu rabbaani defar xolam ba bu ëllëgee bun na ko teewlul mu mën teewlu waaw mën a teewlu lu jafe la lu am solo la itam jullit bi di ko def dana wa taraka dunya wa ma fiha xata yaxdura bi qalbihi jala jalaalullah nee na mu fexe ba génne àdduna ak léppam ci biir xolam teewal màggaayu sunu borom nag ci biir xolam wa yartaida qalbuhu wa tarhaba nafsuhu waaw mu di loxal xolam di yëg ne li muy def lu lu lu lu rëy la ci biir xolam ba ba tax na xolam baa ngi lom mu tiital boppam ci xëy bu yàlla mooy caractère suñu borom waaw ni mu laabiree ni mu lewetee ni mu baaxee waaye noonu la amee caractère am na yoo xam ne bu ne la ko sëmm rek nga yëg ne tey am na ku dal ci sa kaw waaw nee na xëy bu suñu borom boobu caractère yooyu nga lu ko dina tax doo ñeme nga rëy ci julli waaye ku tiim ku yor caractère bu mel noonu di nga tal leneen lu dul rëy ci julli yooyu foog jaam bi xàmmee ko nee na poésie li nuy wax nag ca dëgg-dëgg salaatul muttaqina muy julli ñi ragal yàlla te loolu rek a taxoon ñuy julli yàlla ñu ko yàlla defal defal ko bépp jullit ci barka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamu aleykum الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود وصلى الله وسلم على النبي الرحمة بالقلب الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد فيا عباد الله اتقوا الله وانظروا ما دفع عنكم نبيكم من المشقات وحافظوا على الصلوات قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يعاطف عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في أسفل دركات من النار وقال الشيخ عبد الرحمن للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون أخي في الله فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها قال الله تبارك وتعالى في كتابه المقدس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون بحول الله فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واستغل بمراقبة المولاك الذي تصلي لوجهه ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمئن قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى رق الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله الله وصمته سيحضر بقلبه جلال الله وعظمته ويرتعد قلبه وترهب نفسه من غيبة الله جل جلاله وهذه صلاة المتقين اللهم صل على محمد كفر الله